alayhi alsalatu wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim faxalafa min bacdihim xalfun adaacu alsalaata wattabacu alshahawaati fasawfa yalqawna gayya suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom fukk bi ak juróom ñeent mu ne faxalafa ginnaaw bi mu tuddee yonent yu sell yoo yële ta baax wax ne ñoom ñii de ñi nga xam ne ñoom la tànn ñoom lu bijji ci si yonent yi nga xamante ne nii ñooy bés leen masoon a jàngal li nga xam ne mooy laayaay suñu boroom ni fees del ak yërmande azza wa xarru sujjadan wa bukiya ñu daal di rot di sujóot ba pare nekk ñoo xamante ne lañuy jooy léegi nag suñu borom ne fa xalafa ginnaaw ñoom ñii bi ñu fu jegee fa xalafa mu daal di leen wutu min baadihim ca seen gannaaw xalfun mooy wutaakoon wu ñaaw ta bon mooy wutaakoon wu yées foo gise ci alquran sharia naan xalf xalf xalf mooy wutaakoon wu yées ñoom ñoo leen wuti seen gannaaw de lii moo taxoon dinaa Yaqub ki Zakariya ba ñuy commencé mu naan ma inni xiftul mawaaliya min waraa'i parce que borom bi man damay ragal ñi nga xam ne sama ñii nga xam ne bu ma fi jógee ñoom laa gis ñu war a yor taxawe li ma taxawe woon dalum sama xel lool moo tax nag man borom bi ma lay ñaan nga may ma doom joo xamante ne nii man maa koy man ci man ci man sama doom lay doon ma ma daal di koy teg ci li ma ne ba moo fi jógee mu nekke li nga xam ne ci nga ma tegoon loolu nag loolu mu doon tiit moo am moo tax ba fi ñoom sëy ñoo ñépp jógewoon yonent yu baax yoo yële lan moo xew suñu borom ne fa xalafa mu daal di leen wutu kon mim bandim leen gannaaw xalfun wutaa kon bon woo xam ne ana lan lañ def te yées li ñu njëkk a def mooy li gën a màgg ci lislaam ci lislaam wax nañ la moom la fi sayyidina sayyidina Adam alayhi salaatu wassalaam newe woon te yonent yépp yu fi jaar ci loolu lañ masa ne lañ njëkk a def la ci ëpp doole te suñu yonent alayhi salaatu wassalaam waxoon ne moom mooy kenoog diine ji mooy li nga xam ne moo téye bu doon poto ab kër la poto ba ko téye am baar la poto ba ko téye moom lañ njëkka a màbb mu daanu mu ne xalfun ab wutaakoon bu bon adaawu salaa ba ñëwee daal gis nga yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam lan la borom bi daal di rote la woon ci ñoom dane bu ñu leen laa laayaay suñu borom bi mooy ñoom bu ñu koy jàng wala ñu fekk fu ñu koy jàng mooy ci rawatina njàng mi ci gën a màgg mooy ci biir julli dañ doon rot di ju sujjóot di di jooy waaye nag ñi ñëw seen gannaaw noonu noonu suñu borom tëje ne noonu lañ meloon te moom la njëkke woon ci lépp mu ne ñoom loolu lañ njëkk a màbbu muy adaawu salaa dañoo doyadal julli am ci ku mel ni mawlaana ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhu wa arda mu ne mooy du ñu ko def ca waxtu ya heure bu leen neex lañ koy defee kooku moom ñoom lay wax mooy ñi nga xam ne dañoo sànk julli noonu lañ ko sànke am ñeneen ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne ñoo salaata mooy dañ ko bàyyi comme bokkatul sax ci li nga xamante ne nii moom lañuy ñuy xool te lool ku mel ni ñoom Muhammad ibn Ka'b al-Quradi radiyallahu anhu wa rahmat mooy benn taalibe la ci saxaaba yi radiyallahu anhu moom lool la tànn ak ku mel ne al imaam az-Zajjaj rahmatullahi alayhim ne dañ ko ba jullee bokkatul ci programme bi ñenn ñi moom dañuy dikkal nga gis ñoo xam ne moom fajar ba fajar la ñuy julli te fajar boobu mooy bu ñu yeewoo ah heure bu ñu yeewoo kese mooy ñuy tàmm daal sélectionné julli bi ñuy def ak bi ñu dul def saa bu leen neexee def saa bu leen neexee bañ def mu ñu boroom ne noonu ñooñ ñooy wutaakoon wu yées kon nag képp ku bañ a bokk ci ñoom ah seetal sa bopp rek est ce que lii borom bi di wax ne ñi leen wutu lii lañ fi nee woon est yow. man mii wax yow mii dégg est-ce que nii nga mel wala déet ku ci mel nii moom bu la kenn jay bul jàpp ne ba nga bokkee ca débbu sëriñ diw moom ta nga texee déedéet mooy mbir mi lii la gis nga gën a wuñ ñi ñu fi jiite woon dara lu dul ne la lii fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi dañ koy teg suñu tànk comme moom ni mu ko fi tege woon ak ñi nga xam ne ñoom la yaroon waaye buñ ko fi bàyyee ana naka lañ gën a ñële moo tax yonent bi alayhi salaam ne woon la tattabi'unna waatoon allahu akbar la tattabi'unna waat ci borom bi tabaaraka wa taala ne waat naa ne di ngeen topp sanana alladhina kaanu min qablikum yoonu yoonu tërëriñu ñu nga xam ne ñooy ñoo leen fi jiitu woon ci yahuud yeek chrétiens yi muy yahuud yeek yi ñi nga xamante ne nii ñooy karcaan yi hatta ba ni nga xamante ne nii idaa daxalu bu ñu duggee jaxra dab juxra dab bin daxaltumu mu bu ñu duggee li nga xam ne kàmbu mbëtt buñ nekk dabaj sax du ngeen ci dabaj ndax du ngeen xalaat xam bi leen l'islam joxoon muy alquran ngeen teg ko fële jàpp ñoom seeni xalaat ba ñuy xalaat bu ñu nu mu ñaaw ñaaw ñaaw comme que ñoom xalaat nañ ko def nañ ko yéen du ngeen man lu dul def ni ñoom wallahu akbar bu dee loolu ñun nekkul moo ñu dal xoolal pays benn exemple kese ci côté góor jigéen ñépp ko doon ñaawul waaye bi ko tubaab bi ñëwee daal di commencé di ko fu def fu ne nga gis pays yu bari commencé di ko def parce que lan mooy seen maam tubaab yi ak seen baay tubaab yi nga xam ne ñoo leen yoral seen sànqal te ku la ëmbal sa sànqal yoral la sa kersa moom bañ ko defee loolu commencé nekk loo xam ne la mooy ñu commencé ñoom ñépp bëgg koo def waaye tux mukki di tux dafa xaraam ci diine ay kanta dañ koo sib laaj leen wax leen ma ban ban boroom xam-xam noo leen ne dañ koo sib te boroom xam-xam ñemewul ñëw naan dafa xaraam noonu moo tax ñoom dañ naan sib ndax bañ a wax xaraam loo xamante ne nii comme ni ko borom bi di waxe looloo tax ñuy wax naan sit kantaan ak loolu am na yàgg loolu lañ la doon wax naan la dara newu ci dañ koo sit kese waaye gis nga bi nga xamante ne nii gi la ay France ak yooyu di ko di ko interdire di phase gi commencé di tere nit ñi di tuux fi nga xam ne mooy fële nit ñiy nekk ci restaurant yeeg ci baar yeeg ak yi nga xam ne fa la ñuy daje lieu public yi fi ñuy daje fu bari ci marché yeeg yooyu ñu tere fa ku fay tuux léegi nga gis suñu réew yu bari commencé ñoom itam di def lool mel ni ñoom léegi illa suffit daal moom daal il faut tubaab bi ne lii daal moo weex ñoom mu door a weex bu newul weexul daal weexul loolu nag loolu la yonent ma lay saa saa doon wax moo tax ba mu waxee gaa yi ñuy saxaaba yi am ñu ne ko waaye yonent ma lay saa saa ni nga naan ñoom la topp seen seen tànk même buñ duggee ci li nga xamante ne nii mooy paxum bëtt te paxum bëtt gis nga ni mu xate moom sax xaw see xaj yow nga bëgg ñëw ci xaj xaj ak moom mooy loolu manu la ne. léegi nag te moom heure bu ne mën nañ ko faa fekk daal di koy faat léegi nag mu ne <laughs> ñu ne ko waaye yonent ma lay saa saa koo ci jublu al yahuud wan nasaara mooy yow juif yi chrétiens yi mu ne bu ma waxul ñoom kan laay wax kon nag mbir maa ngi noonu kon affaire baa ngi nii rek mbir mii mooy xal xalfun gii ku nekk rek seetal man mii wax ñépp comme ni ma ko waxee léegi seetal rek ndax yow bokkoo ci ñu mel nii lan lañ def kon seen jëf ju bon ju jëkk ñu def mooy adaawu sala dañoo doyadal julli nga gis gaa yoo xam ne moom ñoom dañu jàpp ne kuy julli sax fii mën a say mbir du baax wal iyaazu billah loolu moom buñ la ko nettaliwul woon da ngay foog ne loolu amul waaye mooy suñu réewu wolof yii wallahi suñu Sénégal gi lu ne di ko fi dégg di ko fi gis sa kenn ñemewu la wax waaye ndax ba raayante la raayante raayante ginnaaw kese moo fi ne léegi nag loolu nekk loo xam ne lu ñaaw a ñaaw la waaye mu ne gaa yi noonu lañ def de xalfun kon wutaakoon mu ñaaw boo xam ne la ñu njëkk a def adaau salaa dañoo sànq daal di doyral li nga xamante ne mooy julli gii de wat wattaba'u shahawaat ba pare ñu topp seen bànneex yi de toute façon képp ku doyadal julli xamal ne say bànneex lay topp kooku moom amul kaa ñu dem te ñu wattaba'u ñu topp ashahawaati seen bànneexu bakkan yi moom kese lañuy topp li leen neex daal moom daal li baax mooy li dëppook seen bakkan ñu def ko nag ay loi daal di koy bind nag ci constitution yi foog ne bu buñ ko xasee def lool day wane ne dagan na kallaa mukk summa kallaa summa kal kallaa alhamdulillah wa sawfa dëgg-dëgg gis nga gaa yii ak ñi mel nii wutaakoon wu yees wii fa saw fa xelséef nañu yal xaw na dajeeg xayyaa mooy xayyaa ak toroxtaangeeku pertaange boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am ñu ne Ghayya benn xur la woo xamante ne nii biir safara la ne loolu benn wax la am ñu ne biir no Ghayya benn benn benn déeg la benn teen la benn kii la bokk benn ndox la daal mooy benn fëla boo xamante ne ca biir jahannama la ne mooy Ghayya mooy dinañu fa dugg de am ñu ne non Ghayya mooy ak pertange ak torox tànge rek comme ni sànk am ñu ne mooy mbugal mi rek mooy façon mbugal mi leen di daal rek am ñu dajee am ñu ne mooy de toute façon dinañu dajeek la nga xam ne mooy seen jëf ju ñaaw ja lam leen di faye mooy ak mbeew mooy ak mbonte googu mooy la nga xam ne moom lañ leen di faye kon mu ngi noonu wa sawfa yalqawna ghayya suñu borom nag ne kan mooy mucc ci lii ci ñi nga xam ne même bu dee ne masoon nañoo def lii ñu dégg lii ne ah kon de man xaaral ma commencer léegi réparer waat sama julli fonk ko te nekki waaye it sori lépp loo xam ne sama bànneexu bakkan kese ak bànneexu bakkanu ñeneen ñoom laay topp mukk dootuma ko def man daal fii mu ne léegi xaaral léegi ma dem yëwanale sama pro sama affaire de mooy lan régulariser sama situation parce que man mii nag je ne suis pas régulaire je ne suis pas en ah, nekkuma ci koo xam ne moo damaa nekk koo xamante ne nii ci yoon laa ne ginnaaw bi man sànkee li nga xam ne julli léegi nag nga ñëw tuub moo tax suñu borom ne kooku moom illaa man taaba ba mu des kooku kooku moom du daje xayyaadee ki nga xam ne dafa dellu ci boromam daal di rëccu daal di tuub wa amana fekk tamit mu gëm mooy ku gëmul moom de toute façon mënoo tuub wa amila saliha mu daal di jëf jëf ju baax ginnaaw da nga xam ne ca la doon sànk julli mooy mu taxawal julli yoo yële léegi